أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yoonu salaf ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñu fas yéene woyal ba léegi ci suñu rubrique bi nga xamante ni moom la tuddee révélation d'une plume ànd ci ak imam Fadel Ndiaye hafidahullah tey imaam ñoo amoon ñetti question yoo xamante ni bëggoon nañ ko laaj première question moom mooy importance su contextualiser bi maanaam jamono bi nga xamante ni moom la limaamu Thiaw maanaam jamono bi mu juddoo ak euh, lan nga ci bëgg a lan nga ci bëgg a wane lan nga ci bëgg a démontrer deuxième question bi mooy source yi nga xamante ni ci nga basé wu <clears throat> moo tax nga basé wu ci source yooyu ak ban ban pertinence la am. troisième question bi mooy lan mooy wane ne Limaamu Thiaw dafa dafa dafa dafa wootewu dafa proclamé wu li nga xamante ni mooy ak ak yonent voilà ndax ñenn ñi dañuy faral di wax ne du wedd loolu donc imaam ñu ngi lay dalal tafaddal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah waxdahu wasalaatu wasalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala ñu nuyu mbokk yi di yàlla sunu boroom mu bon defal tawfiq te defal leen ko eh, kon question ci eh, li ñu indi ginnaaw laytaay bi ginnaaw bi wala muqaddima bi dañoo indi loo xam mën nañ ko tuddee contextualisation ñi faral nag di benn eh, dañuy faral di contextualiser fait yi nga xam ne mu lay nettali ndax ay fait pour nit ki mën koo saisir dëgg dëgg dëgg mën koo comprendre foog mu delloo ko ci contexte am génn mbir ci contexte rek mën na tax nit daal di bañ a euh, ay fait lu teg na mu demee yenn saa gis ne lii tàqale li nga xam ne moom mooy euh, différencier ñuy tàqale ñaari historien ci ab ci xereñ mooy seen capacité di mën a delloo mbir yi ci seeni contexte da nit koo xam ne dundul mbir ca jamono ja mu amee bis boo ko nettalee te waxu ko contexte mu amee rek moom da koy indi ci contexte mu xam suma ba day faussé lu bare bare bare bare bare looloo tax xataa alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dégg ko faaw xam contexte moom la ñuy faral di tuddee ci ci Qur'an ci aju ci di ko tafsir loo xam ne borom nañ ci ñu ci bind ay téere yoo xam ne téere yu euh, dañ ko beral loolu kese muy asbabun nuzul mooy lu tax mbir mi wàcc mooy ci ban contexte la benn contexte bu général mooy ngir nga dégg Alquran la wàcc fan la wàcc xam ne ca ñamu wàcc mooy arab yi loolu dafay permettre sooy lire alquran nga xam ne kon dafa am ñu muy waxal directement ñi ca topp dañoo day doon tabaan mooy dafa am ñu muy alquran dafa ñu ak arab yi waaye rek mi ngi wax ak ñun waaye ñamu tàmbale wax ak ñoom ñooñu xam ñoom lañ doon dund dafay am solo di nga xamee ne xam jamono ji nga xam ci ban jamono la woon ndax ci antiquité la woon wala moyen âge la wala ci temps lay permettre nga comprendre lu ko boobu xam jamono jooju suñu waxoon nangam lan lañ ci jublu ndax am na lu doon tuddee jamono jooju ay mbir yu doon tudd bis boo ko xamut ne ban jamono wàcc wala am am nekk ci alquran wala sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo xamut jamono ja dama wàcc wala nga jël ko daal koy mel ni jamono wàcc mën nga koo fiiree fiire bu wuteeg la mu ñu eh, lañ ca lañ ca jublu. wala borom di faral di wax ne xataa pour comprendre Alquran faaw nit ki ak sunna yi sax faaw nga xam sax arabe nañ laan dundee benn misaal ci yenn borom ci werante gam ci diggante borom xam-xam ci ndax sàngara ndax sobe la wala du sobe mooy ndax la boo xam ne maanaam yi moom lijma sàngara sobe maanawi la comme ni nga xam ne mushrikoon ñoo te sobe maanawi la mooy nekkul ñuy laal. waaye ak sobe la ñoo sobewu ci déggin ci wu nekkin waaye ndax nag seen sobe xessi la dafa loo ndax lu palpable la mooy ndax nekkul lu abstrait lu concret la waroon cee werante bokk na ci li ñi wax ne sobe la bu concret lañuy tegtaloo xadiis ya Aïcha radiyallahu anha ñu nekk Sahih Bukhari ba ñu tere sàngara mooy tere bu mujj ba ñi nga xam ne ñoom ñooy saxaaba yi dañoo jël seen i eh, eh, seen i eh, fan daan denc seen i ndab yan daan denc seen seen daal di koy jël tuur mu rogalaat ci beddu Medina ñu mën caa dégg ne kon saxaaba ya danañ génn seen jëre daan boobu ñu génn dem julli ji am yenn borom xam yi xadis boobu jëluñu ko daal koy tegtaloo ci ne ci ne sobe la fan lañ ko delloo mooy ci contexte architectural à l'époque mooy midina nañ ko tabaxoon ci jamono am na moon ay genre lu mel ni ay euh, dandan gas euh, lu mel ni dañuy gasee irrigation nga ne ay euh, dafay méngoog. li nga xam ne tey jii moom la gas ba ndoxu taw su ñëwee ci lay jeex daal dem te naan gas lu mel noonu lu ñuy tuur fa lañ koy tuur mu rogalaat daal di dem su fekkee ne contexte boobu noonu xam nañ ko contexte bu doon contexte bu bu ñu ñu contextualiser ko mooy ci jamono jooju noonu kon su boobaa dañuy gis ne kon tuur nga doon tuur sàngara fa nga doon tuur dana wuteeg fa nit ñi daan dox kon nu ñu mën a teg tooloo ne sàngara eh, jubluwaay bi da nekkul pour daal di tarjeex ñaar bi exemple rek. Eh, daal di kon xaalis boobu dootu mën a doon lay ci des engrais day doon doon sobe am na benn xadis bu ñëw ci Sahih Bukhari ñu nettal bi sallallahu alayhi wasallam sunu ne sunuy jamono ma jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono saxaaba yi nan daan góor ñeeg jigéen ñi dan daan àndandoo di jàpp dan daan booloo di jàpp boo dee da borom dañ ko delluwaat ci contexte mooy seen Eh, dawru miyaax yi daan defar anam ngeen ko doon defaree mën nga wax jami'an waaye góor jigéen da daan tàqaloo am na yeneen wax yu borom xam wax waaye ba tey ko delloo ci seen architecture contexte ba leen doon defaree da ngay comprendre lu bari bari dina exemple rek ci ci loolu mooy ne kon contexte moom faw dafa am solo ci lépp mooy nit ki nan daan dëkkee eh, nan daan waxee eh, nan daan jublu ci ci wax tey soo ñëwoon fii tey di di firi masala rek. Euh, sayyaara nga daad ko bëgg a firee suñu jamono jàpp ne jamono wàcc alquran mën nga koo firee noo xam ne wute nag lan lan euh, lan daan lan daan lan soo déggee ci dégg ci ci poète arabe yi tudd haatif ndax mën nañu jublu képp ku duñ ko dégg mën nañu jublu jinne nga ñëw daal koy bëgg a firi te déggoo ko ci contexte ba mën nga ko firee téléphone ndax contexte bi ñu nekk nii haatif sa ko waxee rek ñu ci jublu moom mooy euh, moom mooy téléphone kon mbir. dafa am solo moo boo xam ne daal di bàyyi jox solo loolu trop rawat na ci li mu alquran rawat na ci alquran moo tax bind ay téere eh, na ci gën a bind ci loolu suyuti eh, yoo xam dañuy dañuy xool alquran aaya bi sax kan la wàcc mooy Makka la wàcc wala Medine wala guddi la wàcc wala bëccëg ndax dafa wàcc ci tàngoor wala dafa wàcc ci li nga xam ne mooy mooy sedday soo jëlee aay nekk soo ne ci aayatu li mooy ñëw ci miraas jël ñaari aay yu nduro na ci bii aayatu shita la lu am solo la xam ne bii mi ngi wàcc ca tàngoor bi ngi wàcc sedday ngir xam ban lañ jublu ci ban la sa contextualisation nag kon foog mu am moo tax ñu daal di koy ci ci nettali histoire nettali fay moom ngay jiital moo tax ñu koy jiital ba nit ko su ko comprendre lu bari li ñuy wax ci la ca des nit ki doon comprendre su ko delloo ci contexte ba nga xam ne ca doon ca doon dund ay mbir yoo xam ne mën na ko jaaxal tey nu mu mën a nekkee su ko delloo ci contexte boobu noon dafay gis ne lu lu lu mën a nekk la ci jamono ci jamono ju mel noonu euh, loolu moo tax ñu daal di contextualiser xataa ci xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab nga ngir comprendre ko dina laaj yenn saa nga xam ndax dafa doon laaj jawaab lan su'aal loo xam ne da ko wax ibtidaan wute nag ñu déggee ko loo xam da ko tontu aw laaj mën naa tontu ci laaj masalan nga ab xadis nga ne Yonent nee na dëgganul ci jigéen muy tukki ñetti ñetti fan ak wala boog ñetti bëccëg ñetti guddi te àndul ak maxaramam su fekkee loolu yëpp da koo ibtidaan mën nga caa déggee foofu noonu ne fii nii mën nga caa déggee mafhum adad bu nga dégg ci ne kon su fekkoon ñetti fan nit ki mën na tukki waaye soo xamee ne loolu ci aw laaj lañ lañ ko laaj mu tontu ko dafay dindi mën na dindi mafhum ba mooy nit mën naa ñu ne ko ndax jigéen dina tukki ñetti fan te àndul ak maxaram mën na ko daganul jigéen di tukki ñetti fan te àndul ak maxaram da loolu lay dégg da fekkee ñeenti fan wala ñaari fan mën na ko déedéet. ndax fii dafa ñëw dafa ñëw ci tontu laaj buñ ko laaj kon day yem ci laaj boobu noonu naam moo tax boo xam ne tuddee ci xadis wala bokk naam yenn saa ñu daal lay wax ne lii de dafa am benn sabab bu ko tax a jóg rek sabab boobu ci lay ci lay ci lay ku fekkee xam ne loolu kon la tax ñu kon mooy nit ñi wala boog contextualisé mooy ñu xam mooy jamono ji nga xam ne ci kii di euh, limaamu daal di daal di judd ji nga xam ne ci la woote la woote moo tax ñu la di indi benn benn mu permettre que contexte benn parallèle mooy li ci jiitu mooy jamono ji nga xam ne ci la nekkoon jamono joo xam ne soo ko xoolaatee gis na ay woote bari woon na. mooy jamono jooju noonu ma tariqa tijaaniya ci la tàmbale ay nit di woote tante ñoom nekkul ñoo ko sos waaye am nañu mbooloo di woote am nga ci wet gële ñoom moo jiitu tuuti Umar Fuuti Taal moo tax ñu daal tudd am ci wet gële ne de nga xam ne moom mooy euh, ca ca ca Kayoor euh, mu am ci euh, nga xam ne mooy Maalik Si ca Bawol Ahmadu jox loolu mu nekk exemple war ne jamono jooju doon jamono yu woote la jamono joo xam ne la mbooloo yi am nay groupe yu formé wu loolu nag phénomène lay doon phénomène dafa mooy lan mooy waral nit ñi di woote mbir moo tax na ci tey ci ci ñaari saxiix yi ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne yónnee na ko Hira ci xadis bi nga xam ne ci la Abu Sufyaan balaa muy tuub demee Sham Taseef ak Hiraql fekk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee na leetar mu woo leen di laaj bokk na ci lu mu ko laaj ndax lii mu woote nii am na keneen ko ko woote woon. lu tax mu laajte loolu mooy su fekkoon am na keneen ko ko woote woon ci Quraysh mu doon wax ne day toppandoo mooy toppandoo dafa doon loo xam ne bokk na di ci ci favoriser profilération wala bokk euh, euh, lii di. Euh, secte yi di multiplier woo nit wala boog kenn ñëw daal di woote dara loolu fu mu tàmbalee am rek day gis ne jamono nga gis ay woote yu bari yu mel noonu ba tax rek laajte te am na koo woote woon ci Quraysh ci ñi nga xam ne ñoom ñooy famille wala bokk ci dëkk bu nekk wala ci mbooloo wala boog ci xeetu mbokk mu ne déedéet. nga xam ne kon ki nekkul ab toppandoo la def ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy woote ab yonent jamono kenn wootewul yonent kon munoo dafa am ku ko gisee rek toppandoo foofu fekk fekk na Isa ñëw ba dem naan ba ba ba jàll lu toll ci lu mat fukki lu jege fukki siècle aqale leen ndax ñu ngi natt ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàmbale euh, woote yoon six cent mooy kon juróom-benni téeméer at jàll na ci suñ ko calculé ci suñ ko calculé ci na lan waxee qarn bu wax fukki qarn daal di jàll wala boog diir jàll na kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ci li nga xam ne kon kii nii duñ posé question ndax toppandoo la wala am phénomène boo am mu ñëw daal di jaar duñ koy tegendale waaye su ñëwee ci jamono joo xam ne waa kii mi ngi woote mbooloo fekk jamono jooju ñu bari ñu woote mbooloo kon loolu question bi ñu ko posé wu mooy. loolu dafay doon question booy boole ci mbiri yi mooy lan moo waral li ndax nekkul comme ñeneen ñi am na lu ñu woote kon foog am ko ndax jamono jooju mooy jamono woote Sénégal tariqa yi tasaaroo ci jamono jooju lañ tasaaroo wala boog kër yi nga xam ne këru diine tuddee këru diine jamono jooju lañ lañu formé wu. yeneen kër diine yi fa ñëwaat yi fi ñëwaat yëpp day gis ne ay branche lañuy doon rek foofu la ñuy balloo rek waaye kër diine yi fi ñu implanté mooy ci jamono jooju doon ci lañu implanté wu. kon loolu mooy première contestation loolu la ñuy njëkk a permettre xam ne kon jamono jooju noonu amoon ay woote yu am amoon ay këru diine yu formé wu kon bii day ñëw daal di insérer ci këru diine yooyu nga xam ne ñoo woote wu nañu. moo tax yonent bi sallallahu ba mu ñëwee loolu dañ ko na ci téere bi nga gis ne ma yonent woote par am na ñeneen ñu commencé woote ay yonent si la Musaa ibn Kazzab ñëwee ci la Aswad ñëwee jabaru Musaa ibn Kazzab ci la ci la ñëwee naam am na ñu indi gis nga kon mbir su ñëwee rek fokk am yeneen yi ñëw di ci topp di wone moom jamono ji jamono jooju la ñëwee waaye fa formé wu ci benn jamono joo xam ne sénégalais seen kër diine ñu ngi ñu ngi woote contextualisation permis benn mbir ñu xam tamit ne jamono jooju lool lu ko doon gën a favoriser mooy doo nekkoon ci jamono joo xam ne bouleversement dafa am mooy autorité yi nga xam ne ñoo organisation sociale bi dañ ko renverser ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, ñoo nekkoon ci kaw di jiite. ñu leen topp mooy buur yi colonisation daal di ñëw renverser buur yi rey buur mu des ay ñenn ñuy xeex naam beneen yoon pour am njiit am benn genre juddu muy woote tariqa colonisation bi favoriser ko ndax amatul benn autorité moo xam ne moom mooy digal dëkk bu jamono gox boo am na buur fa nekk kenn ku fa ñëw bëgg a ñëw woote loo xam ne ki wut mi na la rek daal di rëkk sa waaye les colonisation moom moom li ko tax a jug leneen la kon mbooloo yi mel noonu day xool rek la nga xam ne moo ko ci nar a yàqal la mu bëgg mooy coloniser mais hégémonie mu daal lay fu mu jaare yow su fekkee da ko yàq mu ko moo tax day favoriser ay courant yu bari daal di eh, daal di judd mooy nit ñi dañoo nekk di di wër ba nekk. nekk ci ci ci ci eh, ci ci loo nekk ci eh, ci la ci nawa ca bi di tuddee le monde s'effondre waaye sa àdduna moom mooy tukki mooy beneen beneen beneen ah, beneen beneen àdduna moo ñëw mooy àdduna ceddo yi buur yi naam aristocratie bi day disparaître am beneen aristocratie bu ñëw war ñëw bëgg a bokk ci aristocratie mu na fa daan bu bees bi imaam da ngay nekk ci suufu colon bi mooy ñu mu jël ñu nekk ay collaborateurs mu jël leen ci dëkk yi euh, ñu doonoon ko ay espion <laughs> am ci benn genre euh, autorité mais autorité bi day des population bi teguñu leen fu weguñu leen waaye dinañ am ñoom ay privilège ndax kon la ñu la fa teg buur yi daan nañ am de remplacer ñoom loolu nag c'est un propice bu propice pour nit ñi daal di woote daal di bokk ci mbir yi kon foofu woote dafay dafay yomb te ku woote tam ñu daal lay say mbokk mën nañ laa nangul ndax mi ngi commencé de xaajaloo ku nekk am loo loo woote kon loolu tamit contexte da contextualisation ñuy permettre loolu ñu xam jamono ji nga xam ne mooy jamono colonisation na ak jamono ji nga xam ne kon tari yi mbooloo yi ñu ngi yiwal ki diine ñoo ngi euh, ñoo ngi euh, ñoo ngi tàmbali. loolu yëpp nag daf ñu permettre ba tey ci biir livre yeneen mbir yoo xam bëgg nañ ko leeral mooy li tax ñu indi colonisation bi jamono jooju noon mooy kon ñu. bàyyi xel moom lan moo nekkoon rapport ak colonisation ak colonisation lan la mën lan la joué naam euh, ci ci ci ci yoon woowu ak surtout nag moom ban taxawaay laa amoon ak colonisation boobu ndax la mu woote woo mahdisme la te ku wax danga mooy apostolat boobu noonu wala bu mahdisme da ngay gis ne dafa am taxawaay bu mu am ci njiit li ñu lislaam la téléphone benn rôle bu mu joué bu important benn lu muy delloo jullit ñi te moom ci jamono jooju la la juddu ci jamono jooju la la xaadu ak ko wuutu tamit am doxali mu am ak ñooñu loolu tamit daf ñoo permettre ci biir réflexion bi ñu daal di wone mu bokk ci preuve yi war ne kon kii moom nekkul Mahdi bi mooy loolu ñu di jiital colonisation boobu ndax dinañ ko soxlawaat ci biir. ànd gi ñu tànn dem indi Serigne Touba li nga xam ne mooy El Hadj Mahdi ma gis tamit lu lu dafa doon loo xam ne lu. lu lu lu lu lu pertinent la mooy ñoom seen position par rapport ak waa jooju ndax ñoom dañoo doon ñoo xam ne ñoom ñoo yor figure yoo xam ne ñooy figure yi jamono jooj yi gën a ci wàllu diine donte seen importance jamono jooj noonu nekkul loolu la ñu mën a avoué loolu lañ essayé ñu ngi def seen chemin mais ñu doon def nang nang mais jamono ji suñu tudd kilifa diine Sénégal la c'est que doo génn ñaar yooyu moom ñoo yekk ci kaw Magaladi Malick Sëriñ Touba. du jamono koo xam ne dafa woote woo yonent loolu na ñëw ci ñetti question bi waaye dinañ continuer taxawaay wootewul yonent bi dafa woote woo ñoom moom mooy Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñooñ seen taxawaay ñoom ban taxawaay nga amoon ci kooku loolu daf kenn lu mooy base bi loolu kenn waru ko bàyyi noonu ci jamono joo xam ne dañoo jàppee laayee di comme benn groupe boo xam ne dafa am dafa am nekk tariqa comme yeneen tariqa yi ndax léegi dañuy tudd bàyyi limaamu tudd sëñ Tuubaa tudd Alaaji Maalik te kii dafa woote yonent woote ne moom mooy Mahdi bi Mahdi am benn statut bi am ab yonent bi boo xam daf ko daf ko am kon bàyyi xel ne ñaar ñooñu ñoo jamonoonte ak moom loolu dafay dafay doon loo xam ne lu lu lu jar a indi la moo tax ñu indi ko ci contextualisation pour bay loo xel ne dina ci ñëw mooy question boobu rek la régler lu bari. mooy mooy sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik lan lañ amoon ñoom ban position lañ amoon ñoom ci loolu mooy mënoonoo. mënuñoo bokk dëgg ñoom ñëpp mënuñoo nekk c'est-à-dire laaj maa ngi suñu mënuñoo nekk ci dëgg laay bàyyi la ni moom laay nekk ci dëgg mënut a nekk mm, kenn ci ñoom mooy dëgg c'est-à-dire suñu jëlee laaj maa rek suñu jubaat teg nañu benn boor ma ñu woote ñu ne kon lañ tegee boole benn boor jël limaamu fari foofu noonu c'est-à-dire la question qui se pose mooy limaam fekkee yonente la lu tax laaj maa rek suñu jubaat yi muy dem topp ko tax laaj maa dem topp Ahmed Tidiane ba fi limaamu te kii mooy yonente moom mooy maamu Euh, Ahmed Tidiane lu moom moo ko jox mu nekk ci dëkkam nekk ci wet ga Alaaji Maalik demut jébbalu ci moom loolu problème la Alaaji dem demut jébbalu am na am na am na am na nu taxawaay bu mu ci am nak nak noonu Sëriñ Tuubaa te gis nañ ci livre ci biir ñoo ngi indi ay histoire yoo xam ne ñu koy nettali ay xeex yu sax xeex bu diggante taalibe limaam yi ak ay murid kon foofu noonu matarloo ci biir téere mi ngeen wax ne ñi tax Sénégalais yi topp ñu limaamu mooy sëriñ yi nga xam ne ñoom ñoo woote ak sëriñ ci jamonoom nit ñi ba fi limaamu yonent bi dem ci ñoom kon problème am na kon problème boobu mooy équation bi ko war a régler moo di ne ko ci contextualisation bi ngir am solo goom solo te mën nañ ci lenn wala boog juum nañ ci lenn ci li xam mooy euh, moom mooy ci biir mooy ci biir téere bi euh, bëggoon nañu sax xaw a gën a yaatal mais dañ ko mujj bay ci lan mooy taxawaayu ñooñu ñoom ci lan mooy taxawaayu ci ñeneen Sëriñ Tuubaa soo demee ci fatwa yi nga xam def na ko euh, te. Euh, Rawdu Rayaahiin daal koy génne euh, ñëwoon na sax ci la euh, la dajale woon mooy position ci Yonent du ñëw ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa benn laaj bu ko laaj benn waay bu doon wootoo Yonent beneen jamonoom amay boobu doonu tuut tànkal woon ne ko góor mbokk sëriñ bi mu dem ci benn jotaay bu mu toog am ku ci ku ci àtte woon na kooku yéefar la te ci nettal gi ta débat bi mag qaadi bi dafa delloon ci lan mooy ndax kooku lañ ko accusé ndax dëgg la ndax kooku noonu la wootee ndax kooku mbir ma waaye wute wala la su woote woon mbir ma day doon bi yéexër alay maatam soo gis tamit ne muy ci kifaas raagi bi la muy dénoncé ci ay nit ay mbir yu ciy woote moo gën a féete tuuti moo loolo féete féete suuf la chaque ne euh, li nga xam ne moom la Euh, limaam wootee rek moom mu daal di koy dénoncer kon ñooñu la chaque ñoom yoon ba ñu wootee dafa wuteeg woote woote loolu nag ci jamono ji nga xam ne ñoo jël léegi laay def leen tere comme leen tere kay lu jara taxaw la lu jara lu jara insisté la moo tax ñu indi contextualisation boobu euh, par rapport ak euh, limaamu ak tamit ni mu daa jamono jamono teg boog ki nga xam ne mooy Serigne Touba wala ak ak Alaaji Alaaji Malik contextualisation loolu moo ñu nga xam moo ñu doxoon jug loolu moo ñu daal koy indi. ñaareelu question bi mooy li ci wàllu source yi ci source yi nga xam ne dañ cee basé wu lu tax ñu basé wu ci source yooyu. mu ne li war mooy ñaari mbir bi ci juddu mooy sunu jubluwaayoon ci bind téere mooy doon téere bu gàtt boo xam ne guddul. ndax dañu gis ne jamono ji nit ñi dañoo tayal mooy dañoo dem de plus en plus nit ñi dañoo am tayalu di liir ma saf shadid xataa ñi yëngatu ci xam-xam sax wala ñuy tudde seen bopp intellectuel da ngay gis ne ko ci dugal ca masala rek da gis ne eh, joxatuñ yitte liir la ñuy mooy amee information fii ak fële rek ngay gis ne eh, jumtukaay yu bees yi wala jumtukaay yu yees yi daf leen eh, dafa jël xam-xam wala information yi di ko gaawal waaye rek la ca eh, koo ci soo xamee am mbir waxtaan ci nit rek dangay nga yëg ne kii lam ci am doyut te nit ñi mooy ma sodi ñoom ñi loolu lañ jëlee moom mooy luy gudd xaw a gudd tuuti ko jëlati ndax liñ tàmm léegi mooy suñu jëmee information dem ci Google eh, suñu eh, wata liy dox jamono ji moom mooy vidéo yi gàtt yi ma ni TikTok wala YouTube yéen proposé de plus en plus lañuy proposé xataa YouTube sa vidéo yu gudd yi sax gis na léegi dañuy proposé ay ay séquences. séquences yi noonu la nit ñi di gën a seetaan sax vidéo xam ne dafa ñëw daal gudd. kon nit ñi dañoo nekk jamono yoo xam ne jamono de paresse la paresse intellectuelle mooy xamal xam ne tasaaro tasaaroo mais nit ñi tey lañ gën a am paresse intellectuelle mooy lu yàkkamti lu yàkkamti. moo tax ku ñëw sax di faral di indi yenn détail dugg ci yenn di faram fàccee mbir da ngay gis ne doo bari ñu lay diglu ndax nit ñi ñoo bëgg lu gaaw donte c'est médiocre. moo tax ñu bëggoon ngir daal di eh, mu nekk lu diggu dooma bëgguñu mu gudd lool. bëggul tam mu gàtt lool ñu def ko lu bëgg ko def lu diggu dóoma nañ indi l'essentiel wala ñu ne ñu basé wu naan ci l'essentiel mooy principal source su mbooloo moomu te ñu jot ne mbooloo seen principal source nag ñetti lay ñetti lay dellu lay dellu ci sermon yi nga xam ne xotob yi nga xam moom moo ko euh, ndigte ñu bind ko téere bi nga xam ne nangoom bindu na ko ak sermon yi nga xam ne ndoom Isa lay def na ko mu ne mooy témoin oculaire yi xam ne ñooy principal source yi maanaam ñu daal di bàyyi rek leneen li nga xam ne ay bind la yoo xam ne dafa dellu ci yooyu lay dellu rek ak ay eh, xalaat yu nit mu bëgg tamit la ñuy wax lépp mu doon loo xam ne dañuy am certitude moom ne lii moom moo woon ay mbiram loo xam ne Matarloo ma ko wax nekk taalibeem bu ko jege woon bindu téere ci ndigalu doomam kon lool moom source bu bu bu bu. bu dëgër la loo xam ne doomam bi ko wuutu moo ko def loolu tam suuf su dëgër la wala ci moom ci boppam moo ko def loolu suuf su bu dëgër la naam doot ko waxal loo xam ne waxu ko wala askan ko loo xam ne mën dit mën naa sigg sàggane mu waxu ko wala nekkul woon ci loolu wala ñoom laay nekk ci loolu moo tax ñu bàyyi mbir yoo xam ne ni ñu koy faral di nettali loo xam ne nekkul lu ñu bind lépp loo xam ne ni ñu koy wax te binduñu ko moo tax ñu bàyyi ko moo tax sax nga gis ne téere bi miracle bi nga xam ne mooy bi gën a siiw ci miracle yi ci wàllu ne euh, moom dafa wax ndox mi puusal mu puus yi gis ne indiwuñu ko li nga ko daal suñu gis ñu su buy wone loolu la ñu gis rek mooy am na lu nduróog loolu lu xewoon waaye boo ko nag wute nag puusal mu puus am na lu ma taaloo nettali ndox mu ñëwoon daal di dugg ci euh, géej gi daal di xaw a na sambara wala ba nu ñu tuddee sax daal di xaw a euh, xëccu dugg naam ci seeni kër ba di dugg ci seeni nekk ba daal di tooyalaale néeg yi léegi ay taalibeem wala am lu fa yàq mu daal di ñëw ne moom am na ahdukum am ak géej gi dootul ñëw fii mooy dootul romb foofu loolu bëggoon naa ci gëstu xoolal ndax fa mu waxoon dootul romb fekkoon ne jamono ji am na lu prévoir ne géej mi na ko rombaat waaye ba tey wut géej gi puusal mu puus te loolu sax dafay dafay déggilale mais sax gisuñu source écrite mm, boo xam ne moom dafay wax loolu wala ay taalib wax lu mel noonu lu ñuy bind loolu ay taalibe yi ñenn ñu koy nettali moo tax andiwuñu ko. non moo tax indi ñu ko daal di cay daal ci taxaw boole ñu ko ci miracle donte suñ ko ni woon lu ñu mën a euh, lu mënoon a feeñal ay contradiction la ndax loolu su dafa am day contredire naam puusal ma dëkk ak mu daal di xëccu ba ñëw sa ba ñëw sa kër nga ne ko bu fi yemal fii bul euh, bul ñëwee ak jamono jooju noonu naam xatagul woon Dakar xatul xat koo xam ne ak foofu nooñu moom la fekk géej ngeen ko buusal fa nit mënoon a sanc bari na lool. nekkuñu woon ci kon la moo tax contextualisme contextualisme bi da dem solo mooy jamono jom ba muy ba ñuy wax ñoom jamono jooju noonu ku fa waxoon lu mel noonu kenn du lu mën a gëm dan lay weddi saa ndax amut lu mënoon a tax nga naan gis puusal nga pour dëkk waaye jamono jii nii bis ko indi jamono ji mën ngaa koo nangu ndax danaa Dakar dafa xat kon nit ki dina soxla puusal géej pour dëkk. <laughs> ala kulli xaal mais dégluwuñu ko ndax ñàkk bi kon ñoo bëggoon na téere mu doon loo xam ñu fi indi rek doon loo xam ko. Euh, dafa dellu ci source principale yooyu noonu loo xam ne dañ ciy euh, dañ ciy dañ ciy teg loxo war nañu andi ci wàllu euh, colonisation bi delluwaat ci ay mbir yoo xam ne xam nañ ne lii archives yi war nañ ko c'est ça a été mais au-delà de ça ci lañ ñetti sources yi lañu lañu yem kon loolu mooy biiwu ñu daal di basé wu ci ñetti ci ñetti yoo xam ne mooy source principale li nga xam ne mooy mbooloo bi ànd ak ki xam ne moom mooy boroom mbooloo moomu moom bindut mënutoon a bind sax jàngut arab jàngut france kon bindut mooy sermon rek la daal di dikte ay gis tamit ko jëkk woon gisuma ci li ma gëstu bind bu weesu la nga xam ne moom mooy la euh, matarloo daal di bind ak tamit ñaari sermon yi nga xam ne euh, Isa lay doomam def na ko def na ko euh, ginnaawam loolu am na groupe bi tamit bariwut ay référence comme yeneen groupe yi nga xam ne ay téere yu bari lañu lañu yor ci li aju ci référence directe yi maanaam les sources mooy les ressources les sources principales ak les sources essentielles de toute façon ci ñi am xam ne ñooy gëstu ci ci xam-xam wala di bind ay rasail euh, wala magistère master moom ci français wala ci arab nag daal bay gis ni am ñaari mbir dafa am source mooy doon source principale source secondaire ba xataa bis bay bind euh, doctorat euh, ci faculté tubaab bi faculté euh, diine yi foo ngay différencier te nga xam ne mooy source principale source secondaire source principale ci ngay insister source secondaire yi après lay ñëw xataa sax ci bind yi yàggee noonu doon demee xataa ci la xadis na xadis yi xam ne mooy ñëw pour ixtijaaj ak yi xam ne koy ñëw leen mutaaba bokkut nit fu nga ko xel moo tax ñu lay jël focalise wu ci am mooy source principale yenn source yi source secondaire loolu mu ñàkk ñëw euh, nekk loo xam dina indi euh, dina indi euh, dina ñàkkal pertinence li nga mu leen doon moom la ñu layal moom lañ doon bind. laaj bi nag mu ngi ñetteelu chapitre mooy ndax limaam moom dafa woote woon yeneen loolu am solo ndax loolu fépp fa lay dellu ndax Sénégal yu bari ñoom loolu fa réy seen seen nopp ba dañuy wax ne dañ koo sosal. loolu bokk na ci argumentation boo xam ne mu yomb la mooy soo amut looy lay nit we ne ko li dëgg da dafay taxaw moom du xuus ci leneen da day tëj bépp waaye laam limaam dafa woote woon yonent ci lu amul sikki sàkka mooy six sermon juróom-benn sermon yi niñ ko def ko confirmé sermon deux sermon yi nga xam ne moom la Isa daal di koy Isa lay def confirmé ko téere Muxtar Lo bi daal di koy ko fi ñetti naam source yëpp dañoo dëppoo ci ne Isa alayhi dafa woote woon ab yonent la woote woon woote sëriñ ab yonent la woote woon ñu mënoon ci woote wu yonent dafa woote moom mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Abdullah moom moo moom moo jëwaat te lii tamit mooy ñaari mbir mooy amul laayeen bu koy weddi mooy laayeen ñoo werante woon ci loolu <laughs> amul laayeen buy wax ne limaam woote wul woon yonent loolu mu bañ a xam nag la mooy laay xamul lu mu doon la waaye laayeen moom seen pas-pas moom mooy li maamu yonente moom ñoom kon loolu nekkul ñoom lu ñuy contester ñoom lu ñuy jéem a layal la waaye nekkul lu ñuy jéem a contester moo tax ñu koy jéem a ne du yonent ci nañu weddi laayeen ndax ñoom dañoo jàpp ne yoon woo mooy yoon bi gën a gaaw ñoom pour mën a défendre ndax dañoo bëgg boole dëgg ak neen parce que bëgguñoo wax ne li maamu li wax amut dañuy jéem a ne kon moom loolu lañ ko koo sosal moo dañu tàmbalee nag ci téere bi wane ne kon moom dafa woote woon ne ab yonent la ci ñetti mbir yi moo ko feeñal mooy euh, ci lu leer nañ mooy wala ñeent mën nga wax ne laayal dañoo dëppoo ci ne moom ñoom yonent lañu am amuñu ab sëriñ mataloo ci téereem daal di koy euh, ënd na ko ci lu bari bari loolu moo doon téere ci loolu la doon ci loolu lay wax la neex wala ak li firndeel ne moom yonent la loolu la indi téere bi liy firnde miracle yi firnde ne liy wane ne moom ab Muhammad ki nga xam ne moom mooy euh, Isa lay dafa tasrix ne baayam la mu woote mooy yonent moom ci boppam ci sar mooy mu la di tasrix te moom dañ ko yàlla sunu borom moo kon li ma amoo ci lu amul sikki sàkk la mu moom mooy ne moom ab yonent la woon ci la la woote woo ci loolu tamit la la nekk ba daal di fi daal di fi jóge téere bi ci loolu lay dellu naam mooy woote gi mu woote woo yonent mooy ñetti mbir yi woote gi mu woote woo yonent woote gi woote woo moom mooy yonent bi ci boppam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di suwaat ak loolu ni mu mu woote woo ne moom muy Mahdi loolu ni juyoog woote gi mu woote woon mu en même temps mooy Mahdi ak tamit ñett ñeenteelu sax mu ngi doon mooy tamit li nga xam ne moom mooy woote woo gi woote woo ne mooy Isa ibn Maryam moom moo moom moo di suwaat naam li la mooy li nga xam ne kon moom moo ñu bëggoon a tontu ci euh, ñetti question yi nga xam ne kon euh, moom moo moom moo jiitu te lii li nga xam ne moom la ñu faram fàcce ci téere bi kon yeneen jotaay incha allah ñu ñëw ci wallaahu ta'aalaa a'lam, assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.